moom moomu la imaam al-Qurtubi ne wa qaala as wa qad qaala asbaw min ulamaa'ina ne asbar de nee ci suñu boroom xam-xam yi ñoom ñoom maaliki yi yajuuzu lahu an yalxasahu bi mu ne non waxuma la ay boroom kër nu tudd euh, euh, euh, soxna si moom ak boroom kër ku nekk am na droit daal di xool awraay ki ci des waaye mu ne moom asbax nee na euh, te bokk ci ñoom xam suñu boroom xam-xam yi këni possible na sax mooy ne su ndaw si jël làmmiñam daal di koy di daal di koy teg ci awraay ki nga xam ne mooy boroom këram léegi loolu loolu loolu du fellation hein ki ko wax kat la koo xamante nii moo imaam Maalik kon mbir yi loolu mën naa ne ah. kon mooy ne mu ne mën naa nit ki mën naa jël làmmeñam teg ko soxna si mën naa jël làmmeñam teg ko ci awraay mooy maram li nga xam ne mooy la mooy awraay boroom kër kon kay loolu foog naa leer na kon nag mbir yi mënoo ñëw nag kon après naan mbir mi waaye fii la xew temps yi la xew koo xamante ni jamono imaam Maalik nga naan ay ay la dund nga naan wax lii nga new affaire bi keroog la xew imam al-Qurtubi indi ko ci tafsir kon nag nañu reconsidérer mooy loo tax loolu noonu dara newu ci mooy mën naa nekk nga ne ma ne man yu ñu ne mais man yu man yu li dina dëgër ci waxu boroom xam-xam yi te mooy waxu Shafi'iyya ak bi lay mooy man yu du sobe mooy ne du sobe contrairement ak li suñu boroom xam-xam yi di wax muy mazhabu imam Malik ak li nga xamante ne mooy mazhabu Hanafiyya yi mooy ne li gën dëgër mooy mani yu lu sobe loolu amaana buñ ñëwee ci wàllu yi nga xam ne ñooy toñ jàpp buñ ñëwee ci yooyu incha allah wala di wax affaire sangu bon dinañ ci gën a ñëw mais am na tamit luñ ci waxoon ci tafsiru nu mu tudd aayatu tayammum muy aaya bi nga xam ne mooy suratul maida mu ngi ci archive yi tamit boobu noonu waxoon nañ fa tamit question yooyu masala yooyu développé woon nañ ko fi pour wane ne mani ci boppam du sobe ñu ne la bi lay lool mooy ne moom lay moytoo moom lay moytoo wan na mu jeex mais loolu tekkiwul ne dafa xaraam lan moo ko xaraamal lan moo ko xaraamal dara xaraamalu kon loolu muy masala boo xam ne bu jara xam la ndax nit ñi dangay ngay dégg nit ñi wax lu lu nekk naan léegi la xew ak lii mooy ne mbir ay moom gémmiñ gi la ñuy tuddee borom de loolu loolu muy tekki loolu tekkiwul lu bari tekkiwul dara mooy loolu est-ce que di loolu argument la est loolu argument la ci l'islam lii la ñuy lii kon dafa xaraam nga dafa xaraam nga def ci lii non loolu lu argument loolu noonu lu argument yonent bi alayhi salaatu wa dafa wax lu leer isna'u kulla shay'in def leen kulla shay'in lu leen neex yéen ak seen soxna yéen ñaar ku nekk def leen li leen neex fekk moytu nga jël sa pëy di ko dugal ci addison mais lu leen neex loolu bokku ci loolu bokku ci mooy ne bu loolu ni mu xam ne noonu la seppee def istifna ne suuf lii konoonte kon dina ne suuf lii tamit konoonte kon moom alayhi salaatu wasalaam dina ne tamit sauf ngeen jël seen làmmiñ di ko teg ci awraay kenn ku nekk kon nag loolu nañu bàyyi waxi fanatique yi ak waxu ndax moo jàpp nañ ne lu ñaaw la yow yaa jàpp ne lu ñaaw la affaire yooyu affaire wu considération personnelle la yow yaa jàpp ne lu ñaaw la mais kan moo la ne daa ñaaw bu kenn xaraamal li nga xamante ni nii moom la yàlla daganal ndax kat al aslu fil umuri al ibaaha li nga xam ne mooy cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan képp nag koo xam ne dafa ñëw ne la lii xaraam na du moom moo la naan xaraam na ba pare naan lu indil dalil moom moo war a indi dalil ndax al aslu baqaa'u ma kaana ala ma kaana hatta yarida dalilu ala xilaafi lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan ba mu des suñu fi ñu nekk nii muy affaire sëy loolu waxoon nañu al aslu fil abda'i al xaram lii cosaan nag ci nga xam ne mooy pëy yi mooy dafa xaram mais à part loolu lépp a dagan léegi nag fekk charia ñëwul wala texte ñëwul ne lii dafa xaram te loolu ban texte moo ñëw ne lii dafa xaram ban texte moo ñëw sabbih isma rabbikal a'la sàbbaalal sa sa turu borom bu màgg bi loolu daa tekki ne loolu daa tekki ne sex ndaw si sex awraay waa ji wala vice versa loolu dafa xaram loolu la loolu fan la loolu wane loolu yaa subhaanallah léegi bu ñu paree kon ci masala moom foog naa leer na gis nañu kon ki wax wax ji muy Asbagh ibn al ak imaam al-Qurtubi mi nga xam ne mu ngi ko indi ci tafsir bi di tafsiram moom imaam al-Qurtubi bi nga xam ne ci lay tafsir suuratu nuur